alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati gisoon nañu li nga xam ne ñu ngi woon ba léegi ci njàngat yi ñuy jële ci ghazwatu bani qurayza di xare contre les banu qurayza ci yahuud yoo yële ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam jàngat yooyu nag am na yuñ ci jotoon a gis walillaahi alxamdu wal minna bi weesu ñu ngi woon ci xew-xew boo bële ci wuute bi nga xam ne moom la saxaabatul kiram alayhim ridwaanullah daldi wuute woon ci baleen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe laa yusalliyanna ahadukum al illa bi bani qurayda bu kenn ci yéen daldi julli li nga xamante ne mooy tàkkusaan lu dul banu ca banu Qurayza léegi nag ñenn ñi daldi koy dégg ne mooy daa bëgg wax ñu gaaw ba leen tàkkusaan dabee ci yoon wi ñoom ñu daldi julli ñeneen ñi ne duñ julli ndax ñoom ala azimati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo jël ci ñoom pat ne leen nangeen dem loolu la leen digal kon nag bu kenn julli ci yéen fekk àggul banu Qurayza ñooñu julli wuñ bi ñu ñëwee daal koy wax ŋàññul kenn ci ñoom foofu taxawoon nañ ci yaatal gisoon nañ li ci boroom xam-xam yi wax ñan ñoo gën juble ci wax yooyu te wax nañ li leen yóbbe woon loolu ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ida ijtahada alxaakimu fa asaab fa lahu ajraan wa ida ijtahada fa axtaa fa waaxid mu ne woon àttekat bi boroom xam-xam bi nga xam ne dañ koy laaj ci masala yi wala muy àtte bu dee dafa def effort d'interprétation mu dëppook li nga xam ne mooy àtte yàlla mooy àtte bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kooku lay am ñaari pay bu dee nag dafa wuteeg moom benn pay lay am ndax jumhurul ulama dañu ne masala xilaafiya bu amee ñaari dëgg du ñaari dëgg ndax loolu wute la est-ce ñaari dëgg mën naa am walla ci benn masala mooy comme lu mel nii est-ce que li nga xam ne mooy dëgg-dëgg ki nga xam ne moo jot li nga xam ne mooy dëgg ji loolu manu la nekk ñaar comme ni imaam Shafi'i rahmatullah alayhi yaxale kenn ci ñoom lay doon looloo taxoon ñoom ñu duggoon ci loolu te tuddoon nañ ko ca jataay pa bi weesu mais ba ca tegu indi woon li nga xam ne moom la ci imaam al-Hafiz ibn Kathir daal di toxal ci al-Bidaaya wa Nihaaya na ko noon imaam Ibn al moom it rahmatullah indi na ci ay wax daal di nootal moom wax ji nga xam ne xam nga ñoo gisoon ñoom imaam Ibn Hazm ku mel ni moom dafa nootaloon ñi nga xamante ne nii moom mooy ñi nga xam ne ñoom demuñu woon ñoo julliwuñ lu dul bañ àggee après timis ba après ba timis weesoo sax ñu door a julli tàkkusaan waaye ku mel ni imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayhi moom dafa jàpp lu contraire ne ñooñu ñoom ñoo gën a dëgërle te ñoom dañoo def liñ te lool waxoon nañ ko une pierre deux coups mooy non seulement gaaw nañu ci li leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu comprendre ci mooy na gaaw mais ba julli jotee yi daldi nañuy julli jama'u bayna al-husnayni muy xëccoo boo xam ne ci boroom xam-xam yi kan moo gën a dëgërle waaye lool lépp dañ ne woon moom li gina a dëgër mooy ñoom ñépp laal dëgg gi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ŋàññu ci kenn critiqué wu ci kenn ndax ñenn ñi dañ ne waa léegi ñàkk leen a critiqué ce que daa tekki ne loolu la ndax tamit ki nga xam ne dafa juum dafa def ijtihaad daal di juum kenn du ko critiqué ñu ne la waaw. waaye nag comme que mbir yi demee ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam waxul kenn kii wa gën a juble kee wa gën ñàkk juble kon li ñu gis ne mooy li gën a approprié. mooy daal ñu ne ñoom ñépp daal ñoo daj dëgg gi léegi nag kan moo ci dëgg gi moom benn la dëgg la waaye nag loolu fa yàlla la ne ñun li ñuy wax dañ naan ñoom ñépp la daj dëbb dëgg gi wallahu taala alam ku ne am nga ci paar léegi nag ci biir weesu gisoon nañu ba léegi ci nettali boobu wuute al ixtilaafu bayna al ulama muy wuute ci biir boroom xam-xam yi bu xewee nit naka la war a mën a doxale ak tamit ni nga xamante ne noonu lay nangoo wuute bu amee fil furu' ci yi nga xam ne comme yi nga xam ne mooy pratique religieuse nan lañ koy defe mu am ay wuute yoo xam ne ku nekk ki ko wax boroom xam-xam la boo xam ne bu bu bu ñu bu bu ñépp d'accord ak xam-xamam kooku mënoo ñëw naan ko hé yow li ngay def dafa wuteeg kon li may def du noonu lool yaataloon nañ ci bu baax gisoon li nga xam ne moom la ci ash-Shaykh al-Haaji Omar alayhi ridwaanul mannaan daldi wax ci rimaahu xizbir rahiim ala nuxuuri xizbir rajiim moom ash-Shaykh al-Fuuti at-Tuuri al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu eh, xam naa nag côté boobu kon dañ fay yem noonu ci wàllu woowu ndax liñ ci wax noonu doy na Euh, waxoon nañ la ku gi gën a bëgg lu yaatu da ngay dem gis li ci suñu sëriñ di chara rimah bi ak commentaire yu am solo yi mu ci def boo demee ci archive point org di nga ko fa fekk rimah bu Cheikh El Hadji Omar radiyallahu kon léegi bu ñu gisee lool ba léegi ci njàngat yi nga xam ne moom lañu mën a jàng mën a gis ci nettali lii di xare bii di xare Banu Qurayza muy a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax jim ne saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu nee Seydina Saad ibn Mu'aaz radiyallahu anhu ngir mu àtte nit ñi loo mu waa waa Banu Qurayza nii mu àtte leen te lu mu àtte rek moom la ñuy doxal moom gis nañ ne newuloon foofu newuloon ci bërëb bi moom Seydina Saad ibn Mu'aaz radiyallahu anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ñu jëli ñu jëli ko dafa digale ñu jëli ko ba ñu ko jëlee teg ko ci gëléem gi di ko indi bam ñëwee mu ne quumu ila sayyidikum jóg leen jóg leen ci seen sang bii di ñëw ngeen yiir ko daldi koy tatagal te xadiis yooyu wax na nañ la mu ngi ci saxiixayni tamit moo tax ci benn riwaaya moo Buxaari bi mu ko ëndee ci dafa def ci kitaabul maga eh, kitaabul istizaan dafa def baabu qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam quumu ila sayyidikum dana lii de buntu la waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne quumu jóg leen ila sayyidikum jëm ci seen sang bi moo tax moom ci riwaayaam boobu mooy xadiisu Sahl ibn Hunayf bu mu jële ci seydinaa Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu waa muy riwaayatu saxaabi naan saxaabi ah non pas pas ci Abu Umaama walla Abu Umaama di moo ko boobu mu ne qumu ila sayyidikum aw bi muy nettali aw xayrikum jóg leen ci seen sang la yonent mi alayhi salaatu salaam wax walla ci gën ci yéen léegi foofu mu am njàngat mu am solo muy gis nañ ne fii nii yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ne bi Seydina Saad di ñëw radiyallahu anhu jóg leen ci seen sang bi mooy ngeen accueillir ko waaw loolu la ñu ne waaw man nag daa am lu ma jaaxal ndax imaam abu imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo naka noonu taalibeem bi di imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhim ak ñeneen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax muy xadiis seydina Muawiya mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane man axabba an yatamassala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawwa maq'adahu min an-naar mu ne moom seydina Muawiya ibn abi Sufyaan fekk bi mu doonee buur la bi mu doonee xalifa ah, dafa ñëw benn bés am fu mu ñëw am ñu jóg di ko taxawal mooy jóg di ko jóg di taxaw Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala ne ne kooku déedéet ndax benn bi benn bi Seydina Abdallah ibn Zubayr mu nga fa woon seydina abdallah ibn zubayr mu nga fa woon waaye moom jógul woon moom imaam ibn zubayr jógul di accueillir seydina muawiya waaye keneen ki mu toogaloon moo daldi jóg léegi nag bi nga xamante ne nii ci la jóg Seydina Muawiya ne ne leen ne ko toogal ne ko toogal te kooku mooy Ibn Amir mu ne ko toogal ndax sami'tu rasulallah ndax man Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ma dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne képp koo xam ne dafa sopp nit ñi di jóg di ko taxawal bu ñëwee bëgg saabu bu duggsee wala bu agsee nit ñépp dal di jóg ba mu agsi ñu daal di toog mu ne koo xam ne dafa bëgguñu koy defal loolu mu ne kooku na waajal na waajal na préparer maq'adahu minan nar siège ba muy toog banc ba muy toog installé wu biir safar est-ce que seetlu nga yëf mooy ñaari xadiis yi boo leen tegee ci biti nii à première vue da nga naan dafa am contradiction ndax bii nii ñu nekk muy fii ci qissatu banu Qurayza bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo wax nit ñi quumu ila sayyidikum aw ila xayrikum jóg leen ngeen accueillir ki gën ci yéen wala ci seen sang seen sang bi muy Seydina Sa'd ibn Mu'adh di woon ko wax lansaar yeeg ñooy waa léegi mooy fii moo ko wax mais pourtant moom ci boppam nee na képp ko xamante ni ni dafa bëgg nit ñi di jóg di ko taxawal buy ñëw kooku na waajal place bi nga xamante ne fa lay toog ci safara waaw waa léegi ñaari xadiis yooyu ana naka lañ leen di boole loolu mooy laaj bi ana naka lañuy boole ñaari xadiis yooyu insha allah mooy est-ce que nit kon man nañoo jógal nit koo xam ne dafa ñëw ñu jóg taxaw di ko xa di ko accueillir loolu est-ce naa ne ndax buñ gisee xadiis bi da koy tere man araada an yatamathala lahu rijaalu qiyaama falyatabawwa maq'adahu min an-naar alors que bii day wara ni loolu bu Seydina Sa'd ibn Mu'adh bi day mare ne loolu mën naa ne kon ana naka la ñuy loolu insha loolu dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ci masala boobu taxawal nit nit di ñëw nga jóg taxaw ci ñaari wax yu ñu mën a tënk ci ñaari wax benn bi ñenn ñi ci lu ñu joyal après dinañ ñëw ci détail bi ci lu ñu joyal mooy ne loolu mën naa ne mais ci ay conditions am ñeneen ñu ne non non man dane dañ koo tere léegi ñu ne kon léegi ñi nga xam ne ñoo ne mën naa ne ñooñu lan mooy seeni daliil ak seeni wax fu ñu ko teg te ñooñu mooy waxu waa jumhur te boo gisee ko boo demee imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi nettali na mbir mi daal di ci indi ci wute bi yaatal na ko moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi bu bind na ci sax benn juz'u moom imaam an-Nawawi raxmatullaahi aley léegi ah ñi nga xam ne dañu ne mën naa ne fan lañ teg seeni mbir ñu ne suñu premier dalil mooy lii nii xew fii ci xadiis bii nga xam ne muttafaqun aleyhi la inda al Buxaari wa Muslim yonent bi aleyhi wax keroog bi naa Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaar bi ñu ko jëlee fële mu ne qumu ila sayyidikum bu doon ne lool la ne mais dafa am ay condition te dinañ ci ñëw après mais pour l'instant dañu wax dalil yi après ñu indi la ne la nag lii ñu wax dafa am ay condition yi mooy yii ñu ne waaw loolu mooy suñu premier dalil ndax bu doon ne dafa xaraam yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam du wax nit ñi jóg leen ngeen def ko ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne am nañu beneen comme li nga xam ne noonu la imaam Ibn Battal al-Maliki rahmatullah aleyhi wax daldi sukkandikoo ngir dëgëral wax ji ndax moom it loolu la gis moom imaam Ibn Battal que ne mën naa ne. mu ne xadiis bi nga xamante ne moom la imaam an-Nasaa'i raxmatullah alayhi daldi solo ci yoonu sayyidatu Aïsha bint Talha di Aïsha di doomi Talha an Aïsha mu jële ko ci sayyidatu Aïsha zawji nabi di soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne moom sayyidatu Aïsha kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa ra'aa Faatimata ibnatahu qad aqbalat raxaba biha summa qaama fa qabbalahaa thumma axada bi yadihaa xatta yujlisahaa fi makaanihi te xadiis bii xadiis bu wér la imaam Abu Daawud moo ko solo imaam at-Tirmidi bi mu ko solowee danet xadiis la bu xasan imaam Ibn Hibbaan daal dina koy wéral alxaakim tamit daal dina koy wéral daal di koy solo te xadiis bii cosaanam mu ngi ci as-Saxiix di saxi imaamul Buxaari sauf que foofu tudd jóg taxaw gi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi da alayhi salaatu wassalaam bu ma soon a gis sayyidatu Faatima doom ji bint rasuul alayhima salaatu wassalaam mu ne bu ko masoon gis mu ñëw mooy bu masoon dugg si ñëw yëglu di ñëw di dëgmal si day jóg yonent bi alayhi salaatu wassalaam day jóg fi mu toogoon daldi di koy tatagal bienvenu ko jóg taxaw ñëw fóon ko ba pare daldi jàpp ci loxo bi ànd ak moom di dox ba fi mu toogoon ba agsi fi mu toogoon moom alayhi salaatu salaam ne ko toogal fii sama doom teg ko toogloo ko fi mu toogoon moom ñu ne waa lii ana seen dalil ñu ne dalil bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bu sayyidatu Faatima da ñëw bu ko gisoon muy ñëw day jóg dem accueillir ko loolu kay day wane na kon mën naa ne hmm hmm ñu ne waawow lii de moom suñu dalil la de ñu ne leen lii rek ngeen am ñu ne déedéet ñu ne am nañ beneen muy xadiis bi nga xamante ne gisoon nañu ko ba ñuy gis qissatu seydina jaafar ibn abi taalib tarjamaam bañ koy def ba mu jógee xaybar lan la yonent bi alayhi salaatu salaam def ba mu ko gisee yonent bi alayhi salaatu salaam naka la gis dinaa jaafar ibn abi taalib di ñëw fekk ci ko xaybar laata xare bay jeex mu jóg di xëcc ab ab li nga xam ne mooy mooy làmbaayam kontaan naan maa adri bi ayyihima ana afrah bi quduumi jaafar am bi fatxi xaybar fa kriis yaa ngi fàttaleku lool ñu ne loolu suñu dalil la yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi mu gisee seydina jaafar ibn abi taalib laa man huwa jaafar dellul ca bañ gisee tarjamaam waay waay waay jaafar ibn abi taalib waay jaafaru tayyaar laa yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko muy ñëw mu jóg kontaan di sukk ci làmbaayam naan man de xaw ma ci ñaar yi ban laay bëgg est-ce que ci ubbi gu ñu ubbi Xaybar walla boog ci dëgmal gu Jaafar daldi jóge fi nga xam ne mooy Éthiopie daal di ñëw fii ci Xaybar fekk si ma fii daldi di jóg koy fóon ci diggante ñaari bët yi lool ñu ne loolu loolu jàpp leen loolu lumu nu ngeen ko tudde ah loolu ci dalil yi la ah ñu ne waaw ah waaye yéen waa jumhur mais tee ngeen a tee ngeen a yemanin di ñu ne am nañ yeneen di boo bëggee de am nañu yeneen i yeneen i dalil muy qissatu euh, tawbatu Ka'b ibn Malik muy nettali Euh, tuubug Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansari yéen lool yow loolu gisagoo ko de ah non non loolu moom gisaguma ko su Ka'b Seydina Ka'b sax defaguñ tar tarjamaama ndax waa ji moom dane woon duñ ko defagul nañ bàyyi ba xay ba ba ba ba bëkkale euh, xare boobu noonu amoon tabu voilà tabu ba ghazwatu Tabuk nee nañu bàyyi ba foofu man moo tax dégg naa ñu naan camp boobu ba léegi ah gis nañ ko njëkk teel naatu bokkoon na sax ci nuqaba yi fële Makka ñëwoon na bokk ci yonent mi alayhi salaatu salaam kiiwal bon tax ñëw mais ñun jaayante woon ak moom mais ñun xamaguñu ko moom ah waaw ay mbiram nag boo fa àggee jon nag damay anticiper ndax lii ci masaa il yi lañ ne mooy keroog bi nga xam ne. ci la ñëw di tuub si mooy yàlla nangul ko tuubam ca lam defoon ñàkk bañ a dem xaybar noo ma naan xaybar tabu te amul woon ngànt kon niñ ciy ñëwee gina yaatal insha allah buñ ci àggee ba mu ñëwee di tuub si nee na Talha ibn Ubaydillah mooy kenn ko moom moo jóg accueillir ko jóg fekk yonent mi alayhi salaatu toog ci jàkka ji ak saxaaba yi nee na ba ma fëlee Seydina Talha ibn Ubaydillah moo jóg di xëcc làmbaayam daal di may tatagal loo ne lool bu doon loolu suñu dalil loolu bu doon ne loolu dafa xaraam yonent bi alayhi salaatu salaam du ne Seydina Talha aa ah, yaa Talha hada xaraam ah. bu doon ne dafa xaraam kon yonent bi bu gis ñuy def lu xaraam ci kanamam te du wax nit ñi ne leen lii dafa xaram voilà euh, ñu ne ba bi am nañ beneen comme li imaam an-Nawawi wax ne li nga xam ne moom la imaam Abu Dawud as-Sijistaani solo kon yonent mi alayhi salaatu salaam dafa mas a toog denn bés euh, kii daal di agsi dëgmal baayam bi nga xam ne moo mooy baayu bàyyi mais ci wàllu nàmpal mooy euh, ñi ko doon nàmpal mooy xam nga nit euh, boo dee ndaw as jigéen soo xam ne dafa am soow bu muy nàmpal mu nàmpal koo xam ne moom juru ko kooku day mujj moom ndaw si yaayam la jëkkëru ndaw soosu noonu baayam la mais lan moo tax mu nekk baayam ndax lee bi nga xam ne meew mi nga xam ne moom la nàmp ci soxnaam léegi nag yonent ma saa saam baayam nag ci loolu ci nàmp googu dafa dëkk dafa dëgmal ci moom mu daal di koy tegal lenn ci ay yéreem mu daal di ciy toog nee ak summa aqbalat ummu ginnaaw gi yaayam daal di ñëw mooy yaayam ci wàllu nàmp ba léegi mu daal di jël benn côté ci yéreem bi mooy beneen bi pot benn yére bi beneen côté bi mu daldi di koy tegal mu toog nee na summa aqbala axuhu min ar-radaa fa qaama fa ajlasahu bayna yaday ginnaaw gi freeram am de muy doomu ñaar ñi ñëw mu daldi jóg moom alayhi salaatu wa salaam toogloo ko ci seen ba ci tegloo ko ci kanamam waaw léegi ñu ne am nañ beneen mooy li imaam Maalik ibn Anas daldi solo ci Muwatta nettali muy keroog bi Ikrima ibn Abi Jahl di doomi Abu Jahl Seydina Ikrima radiyallahu ni mu tuube bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam di ñëw di ubbi si Makka dafa daw jëm Yaman soxnaam ñëw wax ak yonent bi aleyhi salaam ba am li nga xam ne mooy sécuriser ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa waxoon koo gis nanga ko rey moom Ikrima ibn Abi Jahlin soxnaam nag tuub ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu ba yonent bi ne léegi bu ko kenn def dara mu daldi génn moom soxnaam daal di dem jëli ko indiwaat ko indi ko Makka ci yonent bi aleyhi saam ngir mu tuub bi nga xam ne ci la ko yonent bi alayhi salaatu salaam seen muy ñëw dafa kontaan ba dafa tëb euh, daldi jóg ngir tatagal daldi accueillir ki nga xam ne mooy Ikrima ibn Abi Jahlin kon yii nii yépp yii nii yépp ak tamit am na yeneen waaye ñu ne leen bon euh, jërë jëf ne quand nañu yem nii ndax affaire yi yéen seen dalil yi bari na masha allah masha allah masha allah léegi nag nañu yem nii euh, ñu ne ma man nga maa may ma indi condition yi nga wax yi ma waxoon nag ginnaaw lii du ne nag dañ koo joyal ndax manuñoo xalaat yonent ma lay saat saam wax lële képp koo xam ne dafa bëgg nit ñi saabu bu ñëwee buy agsi ñépp jóg taxawal ko kooku na waajal bërëb balaas bi muy toog bi muy installé wu biir safara ba pare loolu duñ ci loolu dinañ ci ñëw ñu ne kon yéen xaar leen tuuti xaar leen tuuti incha allah may leen ñu tuuti ñu déglu beneen côté bi beneen côté bi ah, loolu ku mel ni Ibn Hajj moom la dëgëral mooy que loolu dañ koo tere non di jógal nit buy ñëw loolu dañ koo tere yi nga wax yi mooy dalil waa jumhuur yi nag bu nekk mu indi ci tontu moom dalilam leer na moom dalilam mooy xadiisu Seydina Muawiya bi voilà loolu la kon ñu ne loolu noonu mooy suñu dalil képp ku bëgg nit ñi di jóg di la taxawal boo ñëw kooku na waajal fi muy installé wu biir safara ñu ne am nañ beneen dalil tamit ñu ne leen ban ñu ne mooy xadiis Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu mu ne xaraja alayna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama mutawakki'an ala asaan fa qumna la fa qaala laa taquumu kama taquumu al a'aajimu li ba'd ñu ne ñun am nañu beneen dalil muy kon xadiis seydna abu umaama al baahiliyu radiyallahu anhu mu ne dafa mës a génn ci ñun ñëw ci ñun fekk mu ngi sukkootoo mu ngi euh, yor sukkootoo benn yat mooy benn yat la jëloon di ci ci appui di ci appuyé wu comme kuy dox koo xam ne dafa am blessure ci tànk médecin yi jox ko béeki boo xam ne moom lay yor benn pour muy mën a soutenir benn tànk bi nga xam ne moo moo am problème moo moo tawat nee na dafa génn di sukkoo di di appuyer ci benn yat nee na bi ñu ko gisee mu agsi rek moom yonent bi alayhi salaatu bi salaam ko séenee rek ñu daal di jóg ngir moom mu ne ñu laa taquumu bu leen jóg kama taquumul aajimu ba'duhum li ba'd mu ne bu leen jóg di def comme ni nga xamante ne nii moom la mooy mooy aajim yi mooy ko temps ay Kisra yeneen peuples yi lañ doon def ay romains yi ndax seen buur yi loolu la woon buy ñëw ñépp daal di kaaw jóg taxaw di xaar ndax moom buur bi bokk ci protocole bi ku ko deful ku ne yow dinañ la rikki yow loo amoon ci galon dinañ ko dindi te boo ci yemee ci lool rek mooy nga sant mooy mbugal mu tar boo moyul dees nañ la ko teg ndax sa ñàkk teggin gi nga def ñuy wax kilifa giy dugg ci jógo ah ñu ne lool lii nii suñu dalil la waaw kon ah léegi ñu ne waa jumhur baa léegi ndax masala mi mu ngi gudd ci léegi euh, lan mooy wane ni yéen li ngeen wax dafa dëgër ñu ne ñun d'accord nañ ku mel ni imaam at ne xadiis bii mujj nii wii bii mujj a tudd nii ñoom bi mujjee tudd bu leen jóg yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñëw di appuyer ñu ne mais xadiis xadiis boobu Seydina imaam at-Tabari ne xadiis la boo xam ne da'ifun muttaribu sanad fiihi man laa yu'raf non xadis bi wérul bu Seydina Abu Umaama bi wérul xadis la boo xam ne wérul da'if dafa dafa dafa dafa wérul faible la muttaribu sanad te càllale bi dafa am ittirab dañoo mbëkkante fii te am na ci càll bi man laa yoraf koo xam ne kenn xamu ko kon kay lii mënuñu coo mënuñu coo mënuñu cee kii non non loolu mënuñu ci mënuñu ci sukkandiku ñu ne waa léegi lan ngeen tontoon ak xadiisu Seydina Muawiya bi boobu moom wér na moom imaam at-Tabari ne raxmatullaahi aley kënee lii nii yonent bi aley salaatu daa am lum ciy tere du ne jóg rek la tere noonu dafa tere euh, koo xamante nii li mu tere mooy nit koo xamante ne nii moom xa déggoole xadis bi wax man ahabba képp koo xam ne dafa bëgg mooy nit ki ci boppam kook moo mel noonu comme li ñu la wax sànq ci nguur yenn nguur yi nga xam ne ci protocole bi la bokk président bi kii ku jugul ñu récc la mooy offense bu mag xam nga ne ko kon sopp na lool loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam tere man ahabba moo tax mu ne ki nga xam ne dafa sopp mais est-ce naa Seydina Jaafar radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu salaam di da ko réclamer wala dafa xaar Sayyidatu Fatima radiyallahu anha moom da ko laaj bi baayam di jóg di ko accueillir alayhi salaatu wassalaam di ko teg di di ko di ko di ko fóon ci fóon ko ba pare daal di koy jàpp ci loxoom teg ko fi mu toogoon lool loolu lan la woon da ko moom da koo réclamer hein Seydina euh, euh, Kaab euh, Kaab dafa réclamer woon lool bi Seydina Talha di jóg moo ko réclamer non ñu ne loolu la affaire bi lii la mooy ne jóg bi jóg bi dafa am dafa am loo xam ne mooy tax ñu koy tere mooy ne koo xamante ne nii nit koo xamante ne noonu la mel moom bu ñu jógul mu mer kooku kenn du ko jógal ndax boo ko defee yow da ngay mbàkkaar mais bu dee ne spontanément pour bu nekk koo xamante ni danga koy danga koy danga koy teral ñu ne loolu mën naa ne moo tax am sax ci boroom xam-xam yi ku mel ni eh, eh, eh, Ibn Rushd rahmatullah yi moom mu ne taxawal kuy ñëw lool day am ci ñeenti wàll lay ame mu ne bi ci njëkk loolu dañ koo tere mooy bii ñu mujjee wax mu ne wa huwa an yaqa'a liman yuridu an yuqaama ilayhi takabburan mu ne bii moom mu njëkk bi ñeenti façon moo am ci taxawal nit nit kuy ñëw nga tax mu ne bi ci njëkk dañ koo tere te ngay taxawal koo xam ne moom moom dafa bëgg nit ñi di ko taxawal ndax rëy a tax pour moom daal ku ko deful ku ne nag yow yow yow da nga koo ñàkke teggin walla yow respecté woo ko ay kiiw ak yooyu ak réem moo tax mu bëgg nit ñi jóg mu ne boobu dañ koo tere voilà bëgg nit ñi di ko màggal fu mu ne buñ ko ko defarul sax mu mer mais loolu loolu gars yi dañuy wax nguur yi rek mais mook sëriñ see yem mooy bu dee ne yow yow dañ nepp sëriñ nga ba pare yow boo ñëwee sa taalibe bu ñu jógul taxaw fekk ñépp toog bu ñu jógul taxaw nuyu la wan ne mooy nga mer kooku kenn dootu ko defal ak nu man di def nu man di mel kenn dootu ko defal kooku defal ko ko ci boppam dafa xaraam voilà xam nga léeg-léeg nga gis nit ñoo xam ne bu ñu nuyoo ab sëriñ nii nuyu ko normal mooy jox ko ñaari loxo nii benn loxo ba pare teg seen loxo ci seen yii noonu nga gis ñoo xam ne dañuy mer merewaa ji pourtant ñooñu ñoom ñoo xamul mais bu dee ne ndax loolu ñoom seen affaire la mais bu dee ne sëriñ bi moom loolu da koo metti kooku kenn dootu ko defal kenn dootu ko taxawal wala nga koy defal lu ëpp loo xamante ni nuyoo kese dina ci yem kenn dootu ko defal ndax kooku ak takabbur moo ko dugg mu ne kon moom imaam Ibn Rushd bii mooy bu njëkk bi mooy dañ koo tere bi ci tegu mooy loo xam façon taxaw boo xam ne dañ koo sit mu ne mooy koo xam ne defu ko moom buñ ko taxawalee du ne dafa rëy wala dafa bëgg nit ñi du ko màggal du loolu waaye nag moom day ragal bu affaire yi continuer loolu noonu fekk ko ci mooy loolu noonu daldi ko ciy fekk mooy ne loolu ñu koy taxawal mu bañ fitna dugg ko ci ndax nit quand même bakkan dafa ànd ak nit ak tamit seytaaneeg yooyu mooy yooyu boo gisee ñu la koy defal bu dee kiiwul tem nga foog ne yow dangaa àgg nag foo xam ne gars yi léegi say jaam lañ yow yaay seen kii début bi même bu dee ne yow yooyu da ko doon moytu am na ñoo xam ne ah, ci buntu lan lañ koy la la lay nekk du ñu si dar ul mafasid mooy kii noonu tudd saddu zaria voilà loolu laa bëgg wax saddu zaria ci buntu tëj ak mbon mbon balaa agsi mooy ne lii yaa ah, ragal naa ne bu ma ko defee mu indi lii même bu dee lu baax la ma ne ah du ma ko def ndax peut-être conséquences yi muy indi moo gën a garaaw yu fâcheuse lay doon nga daal di koy bàyyi saddu zaria te lool yàgg nañ koo gis mu ngi mooy exemple bu siiw bi rek luye luye kër ñépp ko xam ñépp xam ne dagan na mais bu dee ki ma koy luye moom bu ma ko luye moom benn yi la fi war a ubbi benn euh, pop benn kii nu mu tudd pub pub yi tuba anglais yi wax fu ñuy naa ne sàngaraaka sinnee baroo bu boobaa bool day xaraam du ne dafa xaraam ci boppam waaye lañ fa a def la yenn yu bari nag mooy doo xamagul loolu mais saddu zaria moo tax bokk na lool ci usulu surtout Hanabila yi ak imaam ak Maliki rahmatullah alayhi daanaka ci lool boo duggee mooy ci détails yi noonu mais en général boo gisee raisonnement bi ak tamit li muy tekki dëgg amul kenn koo xam ne saddu dariya da koo teggi réellement dëgg dëgg dëgg. kon mooy ci bunt boobu noonu kon imaam Ibn Rushd deuxième bi loolu la mooy dañ koo sib waaye ci bunt boobu koo xam ne day ragal yu bon yi fekk ko ci mooy mu gis boppam. mu ne ñetteel bi nga xamante ne ni mooy ñetteelu façon bi mooy boo xam ne c'est possible nit ki mën nañ koo taxawal mooy këne boo koy taxawal mu ñëw ngir teral ko la koo xam ne du moom moo bëgg loolu mais quand nga jóg di ko teral du moo ko réclamer te tamit yow assuré wu nga ne que ne kii moom de toute façon dépassé na yii moom manu koo dugal ci giraawaale manu la tax mu jékki-jékki ba foog ne moom àgg na foo xam ne moom mooy sangu nit ñi ñu ci des ay jaam lañ voilà comme ni nga xamante ni nii noonu la ko jabaabira yi di defe muy les despot et nga xam ne ñooñu moom boo jo é xalaatoo Hitler di ñëw ngay kii yow moom keroog yow la ñuy njëkk suul mu ne ñeenteel bi nag mooy woo xam ne dañ koo sopp mooy nga taxawal koo xam ne dafa jóge voyage ndax kontaan goo kontaan ci gis goo ko gis gëj koo gis nga daal di jóg ngir tatagal ko accueillir ko loolu noonu euh, lu mën a nekk la walla bu dee ne dafa am xéewal ju yàlla wàcce ci moom comme sa benn xarit sa benn frère sa benn waay boo xam ne walla examen bi moo jël pied walla am na ci examen bi walla yu mel noonu walla walla am na doom nga jóg am na doom bés bi nga ñëw ngeen jóg mu agsi ngeen jóg tatagal ko mu am mariyage nga jóg di yu mel noonu loolu tamit mën naa nekk euh, mu ne moom loolu la wax imaam Ibn Rushd abul walid rahmatullah aley kon loolu mooy ci yu mel nii la mooy ne daal tere bi fi nekk fenn la mooy koo xamante ne nii affaire bi moom ci boppam ku jógul mu mer ñooñu la yonent bi alei salatu salaam wax ne man ahabba kooku voilà kooku noonu kooku noonu la wax ne man ahabba an yatamassala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawwa maq'adahu minan naar waxaat ci beneen beneen version boo xam ne imaam alxaakim daal na koy solo ma min rajulin yakunu ala nnaasi fa yaquumu ala ra'sihi rijaalu yuhibbu an yukthira indahu alxusum fa yudxalu aljanna mu ne amul benn góor boo xam ne day nekk ci kaw nit ñi bëgg nit ñi di ko taxawal ci bopp bi mooy di ko taxawal tout le temps daal mu bëgg lool nit ñi di moom daal bëgg nit ñi daal moom daal bon ci gàttal koo xam ne moom gars yi tout le temps ñu ci ay mbiram koo xam ne moom ab narcissique la noonu la bëgg tout le temps nit ñi di ko di ko toppatoo di ko kii ndax waree ne moom bokkul ak ñoom muy dugg àjjana waaju mel noonu loolu moom xam ngeen ne man da loolu. mooy loolu lañ tere loolu noonu la yonent aleyhi salaatu wassalaam daldi tere ah, moo tax imaam al-Ghazali rahmatullah aleyhi mu ne jub alqiyaamu ala sabili l makruhun wa ala sabili l mu ne mu ne moom imaam al-Ghazali rahmatullah aleyhi mu ne taxawal taxaw ngir di màggal nit lool makruh bi nag du dañu sibde non mooy lu xaraam lañ ci teglu lañ ci jublu ndax boroom xam-xam yi fokk du ne moo tax yii ay terme la yu yu jar a xam du ne makruh rek comme que mooy makruh bi ñu xam lu ñu sib non non danga koo gën a xam ne yonent mi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne dañ cee def wa'id lu toll ni safara lool bokk na sax ci kabaa'ir yi comme li imaam ibn Abbaas waxoon radiyallahu anhuma ne bokk na ci li ñuy xame kabira loo xam ne suñu boroom da ci dige lu mel ni mbugal àddina wala alaaxira wala laana mu rëbb ku ko def wala yu mel noonu ak yooyu way lu ñeel na ku def loolu laana allaahu yooyu day wane ne lii kabira la wala mbugal mu tar fii ci àddina wala mu am pen xadd ci àddina walla ci alaaxira mooy makru fii tekkiwul ne dañ koo sib mu ne loolu di taxawal nit ngir di ko màggal lool dañ fa xaraam wa ala sabilil ikraam bu dee nag ngir teral ko loolu du lu ñu tere loolu kenn terewu ko kon loolu noonu incha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci masala boobu masalaam taxawal nit nit di ñëw nga taxawal mais bu dee koo xam ne aada ko def moom tout le temps fokk ñu taxawal ko buñ ko deful mu mer kooku kenn du ko defal te loolu day xaram sax wallahu taala alam léegi nag bu ñu gisee euh, kon loolu ba léegi ci yi nga xamante ne ni moom lañuy jànge ci xad ci ci qissatu bani Qurayza muy kon gis nañu qumu ila sayyidikum waaye bokk na kon ci liñ ciy jànge mooy àtte bi nga xam ne moom la seydina Sa'd ibn Mu'az am ansaari joxe loolu day wane ne loolu day wane lan day wane ne gis nga ñi nga xamante ni nii rey gi ñu rey ñële mooy ki nga xamante ne dafa am ay pacte yu dox ak nit ñi nga trahir leen nga trahir pacte bi loolu noonu jar na mbugal loolu jar na mbugal koo xamante ne nii dafay collaborer ak l'ennemi mooy yow jamonoy guerre ak jamono ak lu man di demee ennemi dëkk bi ennemi l'islam ngay collaborer ak ñoom ci loo xam ne dal jullit ñi ndax juif yi dañ doon collaborer waa Banu Qurayza ak waa Quraysh ak waa Ghatafan ngir dal ci l'islam lan moo nekkoon seen àtte bañ leen jàppee moo tax ñu rey ñi nga xam ne ñooy xeexkat yi ci ñoom te loolu moom dëkk yi xam nañu ko gars yi procès de Nuremberg même bu dee ne ñoom moom du ñuy suñuy mais dañ lay bëgg a wax ne mooy waaju nar a toog naan non loolu sur le plan de la loolu dañ lay njëkk a wax ñun nekkuñu fi sur le plan de yooyu ngay wax loolu c'est une première chose deuxièmement dañ naan la procès de Nuremberg yi nga xam ne moom lañ doon def les les nazis mais ñooñu lan lañ leen mais peine de mort ak France fii gars yi nga xam ne ñoom lañu jàppoon comme des collabo ak gestapo bi police bi nga xam ne moo doon traquer ñi nga xam ne ñooy juif yi ak fii ci France ci guerre mondiale euh, entre quarante euh, année quarante yi ba quarante cinq ba ni ñu fi jëlee tubaab yi euh, allemand yi nazi yi ñu après bi ñu leen bu ñu jàpp ci ñooñu nga xam ne collabo lañ leen doon woowee lan lañ leen doon def mais peine de mort peine de mort ndax ñoom. jamono jamonoy xare bi dañu doon jàppale noonu allemand bi nazi bi fi newoon di dénoncer résistants yi di dénoncer les juifs ñu leen di parquer di leen yóbbu Auschwitz ak fa nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy Berk ci chambre à gaz yi ñu leen di gaz waa léegi bañ leen di àtte lu ñu leen def mais dañu leen a boom gaa yooyu waaw ñoom ñëpp dañ leen ak gaa yi dañu leen doon fusiller ndax lan loolu moom mooy ci dëkk yi loolu lañ ma sa xam këne yi nga xam ne ñooy traître yi nga xam ne ñooy jàppale l'ennemi surtout ci jamono ji ñu gën a soxlaa ñi nga xamante ne mooy ndimbal ñuy jàppale noon bi ngir ñu dóor ñu kaaw ñooñu seen àtte mooy lii moo tax bi ko Seydina Sa'd ibn Mu'adh defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax laqad xakamta wallahi laqad xakamta fihim bi hukmillah azza wa jalla wala min sab'i min min fawqi wala samaawaat ha wu atte nga ci ñoom atte bi yàlla bu tukkee ca kaw juróom-ñaari asamaan waaw kon lool la moo tax euh, loolu mooy àtteeb gaa yu mel noonu nga xamante ne nii baaxuñ ci biir baaxuñ ci dëkk baaxuñ ci biti ta xam nga gaa yi wax ku nekk rek xoolal xoolal xoolal même ñi nga xam ne gëmuñu yàlla di wax noonu naan yoo yooyu kiiwul xool leen bu ñu gisee waa joo xam ne day collaborer ak seen noon ñoom réew moom lan la ñuy def budul fu am peine de à perpétuité xam nga France bokk na ci seen problème yi nekk temps yi mooy est-ce que ñi ñu naan ay terroriste di jàppale lëyi ñoom nan lañ leen di def nan lañ leen di def ñoom ñu ngi ci affaire nationalité déchéance de nationalité ak lii nañ leen tëj ndax France perpétuité réel amu fi la perpétuité réelle n'existe pas en droit français en droit français amul moo tax ay perpétuité assortie avec xawma vingt deux ans vingt vingt ans wala vingt deux ans de sûreté xawma lan loolu perpétuité perpétuité réelle amul loolu nag faay la ndax juste su nit ñi la faay la moo tax gaa yu bari ci file yi la ñuy jàpp loolu ndax loolu ñoom juste su nit ñi lañ ne waaye bu dee ci l'islam moom te loolu sax dëkk yu bari États-Unis ngee xoola Snowden mi nga xam ne moom lañuy ñuy tuumaal ne dafa NSA muy renseignement américain yooyu doon doon collecter données yi dañoo moom fiite yim ci def tax ba mu tasaare ko ci àddina bi mu daw dem Russie nekk Russie waa États-Unis di ko réclamer lan lañ ko mais lan lay encourir pen de mort ndax dafa ñoom dañu ko haute trahison lañ ko tuumaal haute trahison lañ ko tuumaal peine de mort la moom lay daw moom moo moo moo moo nekk ci bopp bi looloo tax mu daal di daw dem Russie nangootu la dellu États-Unis te pourtant citoyen américain la citoyen américain la c'est un américain kon loolu lu ñu xam la. moo tax gaa yi tamit ci waa Banu Qurayza nga xam ne ñoo doon ñoo trahir pacte bi di jàppale ñoo xamante ni nga gis nañ nañ doon wëri ca tataya doon waaja di ut ay information pour jekkale si jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sayd saydina Sa'd ibn Mu'adh suñu boroom dëppale ko mu daal di àtte ci ñoom li nga xam ne mooy àtte euh, bi nga xam ne mooy àtte suñu boroom subhaanahu wa taala bokk na ci li ñuy jànge ci loolu ndax dama bëgg affaire yi jeex léegi jarul ñuy gën a guddal te ñu annoncé woon ko mooy euh, Seydina Sa'd ibn Mu'az gis nañ suñu boroom nangu gi mu nangu ñaanam nangu na du'a awliyihi Sa'd ba li mu ñaanoon lépp biñ ko gaañee Uhud loolu la suñu boroom def na ko bu dee ne dangaa jeexal xare bi suñu diggante Quraysh yal na bul def ma faatu fii yal na bul def ma faatu fii waaye bu dee ne jeex na yal na nga ma faat ci góom bi ci blessure bi waaye bu ma rey lu dul nga seral sama bët ci waa banu Quraysh suñu boroom nangul ko loolu ba lépp xewee bañ pare ci ñoom si la góom ba focc mu génn àddina muy du'a u ar-rajul saalix lu ci ëpp suñu boroom subhaanahu wa di nangu ñaanu li nga xam ne mooy wàllu yoom yi Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi mooy loolu dañ ciy jànge lan ne suñu boroom day nangu lool la ñaanu ñi nga xam ne ñooy ay alliés ñoo ko nangul mu nangu leen seen ñaan bëgg nañ bëgg faatoo ñu ñaan ko ko mu may leen ko te lool c'est pas évident nii ah. laa bëgg faatoo may ma ko suñu boroom may la ko lool lu yomb la ci yàlla mais nag ku dëggoog yàlla buur yàlla dëggoog yow wallahu ya'lamu as-saadiqa min al-kaadib suñu boroom de moo xam ci dëggu ci ay waxam ak ki nga xam ne sori na dëggu bokk na ci liñ ciy jànge te ñu annoncé woon ko mooy gis nañ ne keroog Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu bu ñu koy jëli ak fa ko yonent bi alei satu utaloon tànt mooy tànt boo xam ne ndaw suñu naan Rufayda moo ko moomoon doon fa faj nit ñi doon ci faj aljarha léegi nag laaj bi moo doon est-ce góor mën naa faj jigéen goo xam ne du koju armalam walla vice versa jigéen di faj góor dañ naan loolu mën naa nekk ci ay conditions mooy ne bu dee réew moo xam ne réewum jullit la ak tamit ci conditions yu optimales ndax nekk réewum jullit rek taxul affaire yi demee noonu lii ñu koy waxe mooy mën na nekk réewum jullit boo xam ne par exemple en matière de chirurgie wala problème de rein euh, médecin bi fi ne jigéen la loolu bu dee ne dafa am góor gu feebar kenn du ne non non góor la après bon après bon non affaire bi foo kon non kenn du moom mooy faj nit ñi mooy faj góor ñi moom mooy faj góor ñi comme ni nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu du ñu gaañu woon ak ci xare yi loolu gis nañ ko mu ngi tamit ci saxiixu imaamul Buxaari xadiisu sayd sayyidatuna ar-Rubayyi bintu Muawiz radiyallahu anha nga xamante ne ni moom da doon faj ñi nga xamante ne ñoom dañ doon faj blessé yi ci yi comme ni nga xam ne noonu la ko nettale moom sayyidatuna sayyidina sayyidatuna al-Rubayyi defoon nañ tarjamaam ci nisaan xawla rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu wa ardaahu na ken dañ doon faj al-jarha dañ doon faj ñi nga xam ne ñoo blessé ci xare yi moom Seydina Seydatuna Rubayyi ak jigéen ñi te loolu dañ naan la léegi est-ce que c'était loolu xam nga xam xewul benn yoon ah xewul benn yoon te Rufayda mii manuñ ne woon ne non amul kenn góor ñi ko mënoon a faj koo xam dañ naan ko yow léegi yow wala demal mu jàngal la après yow ngay faj moom mu toog yonent ma ne saab waxul lool dana jigéen ñi léegi xare yi bàyyi leen faj na góor ñi di faj déedéet da doon bàyyi te ñoom ñu doon faj loolu du seen du seen kojuk armal du ne kër gu nekk góor ga fa doon génn di dem ci xare yi dañ doon wax aywa na sa soxna génn walla boo koo xam ne yow bu mën na boo feebaree mën na laa laal te garaawul déedéet mooy ne loolu dañoo newoon ci lan darura buñ newee ci darura muy nécessité bu boobaa jigéen gi mën naa faj góor gi mais à condition bu dee ne foo xamante fi muy laal mooy foofu rekk fi góom bi ne ak tamit li mu soxla foofu rekk lay laal du laal feneen ndax looloo ko vice versa na ko noon tamit jigéen gi c'est pareil mooy ne góor mën naa faj jigéen koo xamante ni nii jigéen goo xam ne ci condition yoo xam ne mooy moom rekk a fa ne moom mooy góor gee ko mën a faj moom rek a fa ne te moo ko moom moo mon moo am xam-xam boobu même bu dee am na ñeneen mais ñooy disponible kenn du xaar ndax kii li muy yëg amul xaar bu boobaa lan mooy qaa'ida bi taxaw mooy ad-daruraat tubiihul mahduraat yi nga xamante ni nii mooy daruraat yi euh, yi nga xamante ni ay daruraat la mooy yoo xamante ni nii ay nécessité la nécessité waxuma besoin de nécessité day tax ñuy ubbi buntu daldi euh, dagana li nga xamante ne nii dañ ko mooy ñu ubbi buntu parenthèse buy wan boo xam ne lii nii mën naa ne ndax lan ndax kat affaire bi mënuñoo def neneen ndax almahzurat yii nii darura moo taxaw yooyu ñu tere dañ koy céggi voilà mooy comme lii ndax ndax dañ koy faj léegi Euh, kiiwa ko man kookoo koy def kiiwa ko man kookoo koy def léegi mais dafa am beneen régle ad dararu ndax lan ad dararu yuzal lor dañ koy teggi looloo tax lor bi bu dalee nit ki ñu koy faj mais maa ubeeha lid darura beneen règle yuqaddaru bi qadariha muy lépp loo xamante ne nii dañ koo dañ koo Euh, nuñ koy waxeeti waay lépp loo xam ne dañ koo permettre ndax nécessité loolu dañ koy tënk dañu koy tënk ci lan ci li nga xamante ne nii mooy ci li ñu soxla dëgg moo tax ma ne fi fi muy faj foofu rek lay laal mooy bu dee ne waa ji góor giy faj ndaw si ndaw si feebar li ko dal comme baat bi baat bi wala loos bi loos bi moo am fa la feebar bi ne moom loos bi rek lay laal du laal feneen ainsi de la ndax lan maa ubiha lid darura yuqaddaru bi qadariha loolu la kon ah loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër voilà léegi kon ndax lool ci buntu la lay dugg loolu boo tax euh, euh, ci médecin yi fii nii ci hôpitaux yi bu nee ne nit ki dafa nekk ci cas boo xam ne yow da nga ñëw ci hôpital bi tubaab bi moom new fi di la xaaral naan day utal hôpital mooy da ngay ñëw affaire ay service la te tamit ku nekk daa am heure yooyu liggéey heure yoo liggéey ñu ne tey nga ñëw médecin bi fi ne kooku góor la te malade bi nga indi jigéen la est-ce que da naan léegi yow léegi nañ demaat beneen beneen hôpital mais entre-temps ngay dem foofu est-ce que est-ce que kii nii bu ko ci dara dalee nag man nga dem foofu fekk ko fi te loolu moom de toute façon fii looloo fi am te amul sélection léegi yow boobu mu ñëwee yow nan ngay def. dañ naan la al al al al daruraat tubihul mahzuraat léegi kii moo fi ne mooy moom moo koy faj ndax tamit loolu la ak dararu yuzaal loolu la moom moo koy faj sauf ko mooy de toute façon médecin yi loolu la mooy euh, li nga fi nga fi nga xamante ne waaye fi nga xamante ne ni moom lay faj foofu rek nga koy permettre mu laal loolu rek la mais moom mooy ki nga xam ne moo lay faj. jarul ay noonoo man rek la indil leen ma médecin bu bu jigéen non mais boo ko defee premièrement yow kenn du la faj ndax lan ñoom ci charte kii yi mooy que ne médecine fii da ngay nangu ne képp ñépp lay kii mooy ne amul ngay tànn naan kii wu may faj dul faj loo amu ci sinon nga dem sa yoon waaw ndax kenn forcé wu la nga ñëw yaa ñëw mais ni mu demee noonu ngay demee. léegi yow da ngay ndax loolu yow da ngay am am nañ cosaan ci loolu ndaw sii nii yonent mi alayhi salaatu salaam tegoon Seydina Sa'd ibn Mu'adh est-ce que mahramam la woon non non Rufayda bii non non non doomu noonu mahram pourtant tantam la boo xam ne moo ko moomoon di ci faj nit ñi foofu la ko yonent mi alayhi salaatu salaam def te Seydina Sayyidatuna bun euh, Rubayyi bint Mu'awwidh looloo tax imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi da cee def buntu. ci kitaabul jihaadi wa siyar baabu mudaawaati nisaa'il jarha fil ghazw mooy ne bunta ngi li nga xam ne mooy fajug jigéen ñi ñi blessé fil ghazwi ci xare ak am solo fil ghazwi mais fil ghazwi ci xare loolu nécessité la mooy en temps normal ci dëkk jullit loolu moom bu dee réewum jullit loolu c'est réglé mais bu dee du réewum jullit tam amoo loolu amoo ko mooy ne loolu yàqu nekk ci razu yéena yem ndax manu lu looy xaar xam nga razu wa xare ba est ce que dañ naan waa ji non léegi nañ bàyyi ba dem ci dëkk ba yóbbu ko buñ ko yóbboo foofu ñu door koo faj dinañ fa fekk ay médecin déedéet voilà ci la indee ci buntu boobu ci la indee hadith sayyidina sayyidatuna ar-Rubayya bint Mu'awwidh mu ne naa naghzu ma'a rasulillah fa nasqil qawma naxdumuhum wa nuraddul jar wa eh, naruddul jarha wal qatla ila al madina beneen bi mu ne kunna ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nasqi wa nudaawil jarha wa nuraddul qatla ila al mu ne ñun de dañ doon nekk ak yonent bi salaam doon xare ak ñuy jox nit ñi xarekat yi di leen jox ñuy naan di leen liggéeyal di faj ñi nga xam ne ñoo blessé ci ñoom di yëkkati ñu blessé yi leen yóbbu Medina loolu lépp ay jigéen a ko doon def ah. jigéen a ko doon def kon loolu la moo tax léegi nga ne ma moo yow xaaral yow lu tax nga ne loolu mën naa ne ndax euh, yow yow jigéen bu génnee àddina ci biiri góor bu génnee àddina ci biiru góor hein euh, lan mooy àtte bi mooy bon buñ trouvéwul jigéen bu fane bu ko mën a sang ñu war koo suul benn góor du ko ñëw di ko raxas noonu ci kaw yaram bi noonu lan lañuy def lépp ci boroom xam-xam yi dañu ne dañ koy tiimal kenn du ko sang imaam al-Awzaa'i ci boppam ne dañ koy suul sax noonu saa ñu sang ko saa ñu tiimal ko am ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo ne ci kaw xaa'il dañ koy sang ci kaw xaa'il mooy ci kaw loo xam ne lu tegu mais pas laal yaram bi directement waaye loolu di wàll ku génn àddina yow nga may waxal lii dañ naan la loolu bokkul comme li Ibnul Munayyir wax mu ne dafa am alfarqu bayna xaalil mudaawaat wa taxsiilul mayit annal ghus annal ghusla annal ghusla ibaada annal ghasla wala annal ghasla ibaada wal mudaawaat daruura wa daruura tubiihul mahzuura mu ne différence bi am yow li ngay wax noonu entre bi ak bii mooy bokkul entre faj ak sang néew mooy alxasl sang néew ibaada lool ak njaamu yàlla la mooy suñu borom moo ñu digal ñuy sang ñi nga xam ne moo ñi génn àddina ci ñun loolu la lislaam jàngal loolu la yonent bi alayhi salaam jàngal bu ñu ko man lu ñu tiimal leen kantaa faj nag daruura la mooy nécessité la wa daruuraat te nag nécessité yi day tax yi nga xam ne dañ koo tere day da koy mujj daganal kon loolu mooy mbir mi moo tax yenn scandale yi gaa yi wax nga gis ci rajo yeeg yooyu ñuy wax euh, ñoo xam ne dañ naan noo ñoom seen femme kenn du ko laal médecin bu góor du ko laal li ci kii loolu jaru ko ta doo ci gis ku ci am ku ci koo xam ne li mu bëggoon am na man na ko jël hôpital bi yóbbu feneen nga dem même kii bi même problème bi danga mën a léegi nga téye sa sa kooku mu ngi li muy yëg mu ngi koy yëg danga naan man am naa sunna lanaa fi rasulillah uswa darura moo taxaw comme fil ghazwi ci darura lañ ne woon waaye même en sans sans loolu dañ naan la Rufayda biir Medina la ne woon darura bi daal mooy feebara ko dal léegi nag nit ki li nga xam ne noonu lay demee ci réewum jullit mooy jul góor ñi ñooy faj góor ñi jul ñi euh, jigéen ñi di faj jigéen ñi mais bu dee ne loolu amul ku nekk mën naa faj kii genre bi mën naa faj beneen genre bi mais mu yem fi nga xam ne foofu la gaañu gaañu bi nekk ak li muy faj de toute façon sax loolu noonu moo tax boroom xam-xam naan en général sax fi nga xam ne fi la góom yi nekk lool du bërëb bu nit ñi bànneew waaye nu mu ci man di demee loolu mooy li gën a dëgër insha allah waaye bokk na tamit ci liñ ci jàng muy ba léegi xisatu Rufayda bi mooy le fekk que moom tante bi moo ko moomoon loolu mooy ne jigéen mën naa nekk chef de ab hôpital mën na moomu hôpitalam chef de clinique boo xam ne moom moo ko moom ndax Rufayda mii nii moom moo moomoon foofu noonu tànt bi moo ko moomoon te dégg nga imaam Ibn Ishaq wax ci riwaayam bi di dimbali ñu way feebar ñi jullit ñi di leen taxaw te Seydina Sa'd ibn Mu'adh fa lañ ko tegoon ku ko doon gérer mais moo ko doon gérer même bu dee ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo chapeauté woon lépp moo tax faut faire différence la yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'a loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax tam nekk ci sax imaamul Bukhari amul benn peuple boo xam ne dina dina texe koo xam ne dañu jël seeni mbir jox ko ab jigéen loolu tekkiwul ne non loolu mooy ay jiiteem réew lañ la wax mais pas ne jigéen man la jiite ab ab ab ab ab cabinet dentaire wala yu mel noonu non si mën na koo jiite. et le problème Rufayda mii nii da koo jiite woon di dafa jiit moo moo moom loolu. moo ko moomoon noonu tàntam la woon bu mu doon fajaate kon loolu tamit mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala loolu lépp ñu ko ciy jàng tamit ci xissatu euh, lii di euh, banu ba euh, loolu insha allah xam na loolu la woon bon fàttalekuwuma leneen loo xam ne lu yi ñu annoncé woon ne dinañ ko gis foog naa yii la woon de yii de la Euh, ñoom la sama xel dem jàppaatuma leneen yu ñu waxoon bu amul leneen mooy kon jeexal nañu insha allah qissatu euh, Qurayza ak njàngat yi hmm, waa loolu la woon de si loolu la woon euh, neem affaire médecine bi hôpital bi léegi mooy loolu buñ ci pare Euh, loolu la woon loolu la woon après xare ba jeexoon na euh, waa loolu la jàppatuma leneen ba am naa bu ma dégluwaatee amaana bu dee gis naa ne loo xam ne ci ma am noo sa woon ne dinañ ko gis gisuma euh, kiiwuñu ko insha allah ñu daal di koy gis xam naa kon dañuy yem fii insha allahu taala jeexal nañu kon walillahi alhamdu wal minna wallahu taala alam ci masaa yi ba ñu jeexalee lii ginnaaw gi incha allah ci jotaay bii ni ñëw ñu duggaat àndaat ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne dañu ñu di ànd ak moom incha allahu taala duggaat ci yeneeni xew-xew ci dundam gu tedd gi moom alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam wa sallallahu wa ala nabiyyina muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in